أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani cashar ba'dal mi'atayn wa anhaa radiyallahu anhaa annahaa qaalat maa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaziidu fi ramadaana wala fi gayrihi alaa ihdaa casharata rakca yusalli arba'an falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna summa yusalli arba'an falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna summa yusalli salaasan faqaalat faqaalat Aisha faqult yaa rasulallah atanaamu qabla an tuutir faqaal yaa Aisha inna aynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbi muttafaqun alayhi وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره ويقوم آخره فيصلي متفق عليه kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ولله الحمد والمنة ci suñu chapitre bi 212 baabu fadli qiyaamil layl bunt bi wax ci gëneelu di taxawal guddi julli ci suñu jotaay bii ñu génn xadis bi mu mujjoon a gis moo doon xadis mille cent soixante onze mu ne woon wa an aishata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli ihda asharata rak'a yaani fi llayli yasjudu as-sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum xamsiina aaya walillahi alhamdu wal minna ba léegi ñu war a jëlaat xadis bi ñu teg woon comme niñ ko waxoon ne moom ci moom la ko jëlaat muy sayyidatu Aisha radiyallahu anha mooy xadis mille cent soixante-douze mu ne wa anha al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne mu ngi jële ci moom ba léegi da sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne maa kaana nekkul woon xadis bi ab laajo ko waral hmm? comme nañ koy gisee taxrij bi insha allah mu ne maa kaana nekkul woon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yazidu doon yokku fii ramadana ci weeru tedd yi ñu nekk muy weeru koor wala fi ghayrihi du caagante lu ko lu wuteeg moom mooy en dehors de yeneen woor yi doonul woon yokku ala ihda asharata raka ci li nga xam ne mooy onze rakka muy fukki rakka ak benn yusalli doon na julli arba'an ñeenti rakka yoo xam ne da leen di boole fala tas'al doo laaj an husnihinna tellement dañoo rafet mooy jarul sax laaj <laughs> waaw mooy du ma wax sax nan lañ rafete voilà bu looy jarul sax nga koy laaj tellement oh ne demande ne me demande pas comment c'était c'était belle <laughs> comment c'était beau bokk waaw hmm? de leur beauté ne me demande pas de leur beauté quoi de seen akka nan la rafetoon fala tas al laa laajan xusnihin na ci seen rafetaay waaye wa tuulihin nak seen guddaay su ma ginnaaw gi yu salli arbaan mu julli yeneen ñeent muy ñeent plus ñeent ah ñeent boo cokkee ñeent doo am juróom-ñett quatre plus quatre égale huit fala tasal yoo xam ne it ñeent yamu ci tegaat doo laaj taan xusnihin na ci seenu taar wa tuulihin ak seen guddaay summa nag ginnaaw gi yusalli salaasa ginnaaw gi moom yonent bay saar saam mu julli ñett léegi huit plus ñett ah, mooy juróom ñett boo ci yokkee ñett lu muy doon mooy day nekk hmm, <laughs> douze non onze onze huit neuf dix onze voilà waaw mooy witare ñetti rakk yoo xam dafa taqaloo loolu romboon nañ ko fa qultu nee na man Aisha ma ne ko mais ya rasulallah hmm? ma ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam euh, atanaamu mais da ngay nelaw qabla an tuutir laata ngay witar ah mooy bu ma soon di nelaw euh, julli ba pare tëdd euh, après ngir yeewaat door a witar ma ne ko mais yeneen saa salaam yow da nelaw saa saa nga laata ngay witar mu ne ko yaa Aïcha fa mu ne ma yaa Aïcha yow Aïcha yëgal ne tanaamu dina nelaw hmm? aynaya sama ñaari bët ay aynaya inna aynaya tanaamaan voilà kene sama ñaari bët yi ñoom ñooy nelaw waaye xamal ne wala yanaamu qalbi sama xol nag du nelaw waaw parce que dela xolam du deñ di nekk eh, di branché ci boroomam moom alayhi salatu wassalam nga xamante ne ni eh, loolu la quoi Allahu eh? lu am solo ngok mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayni ñoo ko bokk solo léegi léegi hadis bi ci tegu léegi dañ jël bi ba pare après jël ci teg Ah, léegi kon nañ def taxi bi est ñoom dongo ko solo ñu ne déedéet imaamu Ahmad solo woon na ko lu jiitu na ko narat seen ta mbokku taalibe al imaamu Abu Dawud ak at-Tirmidhi an-Nasa'i na ko noon imaamu Malik rahmatullahi alayhi solo woon na ko ci lu jiitu ci kitaabu salaa salaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam fil witr voilà moom itam andi woon na ko foofule hmm. loolu lu am am solo léegi al imaam al Buxaari rahimahullah indi na ko ci ñetti bërëb kitaabu tahajjudi bil layl baabu qiyaami nabi sallallahu alayhi wa sallam bil layl fi ramadan ak kitaabu salaati tarawih baabu fadli man qaama ramadan ak kitaabul manaaqib baabu kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam tanaamu aynuhu wala yanaamu qalbuhu kon mu ngi lay mu njëkk bi kitaabu tahajjud alimamu al-Bukhari rahimahullah mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf wax nañ la hadis bi imam Malik soloo na ko boo déggee imamu al-Bukhari na Abdullah ibn Yusuf mooy mu ngi lay bëgg indil hadis bu nekk Muwatta te bu ko doon soloo ci bokk na ci ñi gën a dëgër ñu ngi ko doon jële mooy ñi boo ci booleeg ñoom euh, Qutayba ibn Sa'id ak ñoom Qanabi al-Qanabi rahmatullah ala al-jami' kon mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf ni Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kula'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah génn àddina la deux cent dix rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa mu ne xabaar nañu Malik bi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Himyari al-Asbahi al-Himyari al-Madani di imaamu daari al-hijrati génn àddina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn àddina la cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi an Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi mu jële ci Sa'iid ibn Abi Sa'iid Kaysaan al-Maqburi Abu Sa'iid <coughs> ah, al-Maqburi al-Madani rahimahullah génn àddina la 123 rahmatullah alayhi am na wuute nag rahmatullah alayhi an Abi Salama ibn Abdirrahman mu jëlee ko Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf waxoon na la Imaam an-Nawawi waxoon na la Abu Salama Imaamul Bukhari ah voilà non du kii maa ngi koy jaawaleeg eh, Humayd ibn Abdirrahman kii frère bi la ah Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Awf ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay Abu Salama nekkoon doom ci Seydina euh, Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anil jami' juddu jamonoy Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la 93 jàpp 94 am na wuute tamit ci kañ la génn àddina rahmatullahi alayhi annahu akhbarahu annahu mu ne moom moo ko xabaare <coughs> Sa'id ibn Abi Sa'id mu ne Abu Salama moo ko xabaare rahmatullahi alayhima annahu sa'ala Aisha wax nañ la hadis bi ci laaj la jóge mu ne dafa laaj sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko kayfa kaanat salaatu rasulillah ne ko waa naka la nekk woon julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii Ramadan yonent saa sax nan doon weeru koor gi fa qaalat mu ne ko maa kaanam rasulullah mu indi na xadiis bi yonent bi alayhi saa sax masul nekk eh, sallallahu alayhi wa yaziidu doon yokk fii Ramadan ci weeru koor wala fii ghayri du caagante ne en dehors ci biti weeru koor ala ihda doonu loon yokk doonu woon dépassé ihda asharata raka yusalli léegi nag loolu taxawoon nañ ci ci euh, euh, boo bëggee am nag waa yeneen yi nga xam ne sayyidatu Aisha dañu jële ci moom mu ne treize loolu waxoon nañ la imam Muslim leeraloon na foofu que ne treize yooyu ñaari rakkaay euh, li nga xam ne mooy fajar yi ci la moo tax al imam Ibn al-Qayyim yi doon leeral loolu que ne même bu dee Mawlana Ibn Abbas jële nañ ci moom mu ne tamit treize loolu taxawoon nañ ci boo fàttale ko xadiis bi ñu génn waxoon nañ ne bu ñu ko gisee huit cent seize loolu taxawoon nañ masala boobu moo tax nag du suñu aada di taxaw ci masala di ci delluwaat dañ naan la delluwaat ca boo demee di nga xam nan ngay nan la ñuy boolee yi nga xam ne nag daa lutt lool mu ne nag maa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yazidu fi ramadana wala fi ghayrihi kon loolu taxawoon nañ ci côté li nga xam ne mooy li jëmoon ci lim ne ihda eh, asharata raka da ngay dellu foofee ndax bokkul woon ci suñuy aada di ci boo fa delloo rek da nga ko may la imaam Ibn al-Qayyim waxoon ak ñaar yooyu nga xam ne ci biti day niru ak tanaqud voilà te loolu mu waxoon insha allah mooy li gën not mooy li gën a dëgër léegi mu ne yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan qalat Aisha fa qultu ya rasulallah atanaamu qabla an tuutir fa qaala ya Aisha inna aynaya tanaamaan wala yanaamu qalbi kon nii la ko imaamu al-Bukhari yëndoon daan daal imaamu Muslim Abul Husayn ah, rahmatullahi alayhi xam nga al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi moom xadiis bi benn bërëb la ko indi waaw moom tamit mu jaar ci imaamu Maalik waaye keneen nag taalibeem boo xam ne moom moom da doon liir waaw xam nga kan la mu Yahya ibn Yahya kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabu salaatil layl mu ne haddasanaa Yahya ibn Yahya mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali mawlaahum al-Minqari Abu Zakariyaa rayhaanatu Nisaabuur rahmatullaahi alayhi qaala mu ne qara'tu ala Maalik mu ne jàng naa ci sama sëriñ bi di Maalik bi Maalik ibn Anas mi ngi gisoon sànq rahmatullahi alayhi an Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi gis nañ ko sànq Abi Salama ibn Abdurrahmaan gis nañ ko sànq rahmatullahi ala al-jamii' annahu sa'ala Aysata kayfa kaanat salaatu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadaan qaalat maa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaziidu fi Ramadaan wa laa fi ghayrihi ala ihdaa ashrata rak'atan yusalli rak'atan arba'an fala tas'al na husnihinna ban mu jeexe lii kon gis nañ fii mook hadis biñ génn bii weesu mooy day wane li nga xam ne yonent malay saat saam looloo doon sunnaam ci wàllu salaatul layli waaw julli guddi li muy am am doole doole doole am ngëneel gi ci lëkkaaleem suñu bunt bi yonent malay saat saam doonu ci woon dépassé li nga xam ne mooy onze voilà kii moo xam ramadan moo xam en dehors de voilà loolu waxoon nañ la boo dee loolu imaam Ibnul Qayyim doon wax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a not wuteeg ñi nga xam ne dañu ne non non non hmm? euh, euh, yi amoon na am nañu ne treize yi da doon def treize euh, après tamit di def onze loolu yi beneen façon boole la mën na nekk mais imaamul Ibnul Qayyim leeraloon nañu foofu nañu onze treize yooyu bu dee rawatina Sayyidatu Aysa solo nañ ko ci moom leeral na ne ñaar yooyu treize yooyu noonu mooy li nga xamante ne nii ñaari rakkaay ko cee boole voilà. kon nag euh, euh, euh, mu ngi noon léegi nag am na ñeneen yoo xamante ne ni dañoo def jamono bi ne day def treize léeg-léeg mu defoon treize léeg mu def onze li mu defoon onze moo ëppoon voilà hmm, wallahu taala alam waaye liñ gisoon ne mooy li gën a dëgër mooy li imam Ibnul Qayyim li mu waxoon côté riwayat Sayyidatu Aisha yi amul wute waaw léegi nag mu def Ibnu Abbas radiyallahu taala anhuma moom li nga xam ne treize loolu dellul foofule luy kon dañuy wan lëkkaale ma suñu buntu bi mooy nombre de rakka yi nga xam ne ndax yonent bi alayhi salaatu salaam kat moom la doon def te moom la ñu borom bi royloo kon moom li mu def ak nam ko defe nag waxoon naa la boobu te ne nag nit boo nee da ngay roy yonent bi alayhi salaatu salaam ci onze ah, na nga ko roy nag ci tamit façon ni mu ko doon defee. dégg nga lim la wax te ne la sajda bi ci bee ñu génn na la benn sajda bi da doon sajda loo xam ne lu tollook lu kenn ci yéen di jàngee cinquante aaya léegi yow mënoo jël onze aaya yoo onze rakka yoo xam ne ay kul huwa nga doon tari. ba mu jeex après nag nga ne waa ji nga xam ne moo naafila kaamil bi def onze rakkay wala def lu onze ah, nga ne kooku yow yaa ko gën nekk ci sunna mbir mi mooy mbir mi yonent bi alayhi salaam wax na lu leer ci hadis Mawlana euh, Umar bi ñu romboon salaatul layli daal masna masna waaw fa idaa subha fa awtir bi waahida julli guddi daal ñaar ñaar la waxul ne man li may def onze li may def na ko ñépp defe noonu bu ko defewul noonu doo baax la wala am nga bàkkaar moom li mu tànnaloon boppam mooy loolu te xam nañ ne moom li mu tànnal boppam mooy li gën waaye képp ku koy roy na nga ko roy ca animé ca nombre ba mooy nam ko doon defee tamit na nga ko na nga ko ci boole waaw ku ko royee noonu est-ce yaa def li waaw waaye nag manoo ñëw jël loo xam ne yow benn côté bi adat bi kese nombre bi kese nga ko royee naa kantaalam ci doon tari ni mu doon gudde guddaay baak sujóot yaak rukon ya yow loolu defoo ko ba pare nag nga bëgg ka ko def moom waaye tari lu gën a gudd lool waaye julli lu ëpp onze nga ne yaa ko ëppale loolu yaa ko gën a nekk ci na loolu lu jara seetaat la wala te am na hadis boobu bi ñu fàttali sànq am na ci fàtte woon loo xam ne Hanafi yi dañ ciy tegtaloo ne le fait que mooy bu Seydina Ibn Umar wax mooy indi wax radiyallahu ta'ala an bimu ne yenent alayhi salaam nee na salaatul layli muy hadis mille cent euh, soixante-huit bi salaatul layli masna masna fa ida xifta as-subha fa awtir bi wahida am leen ci xanafiya xam nga ñoom waxoon nañ la xanafiya yi en fait ñoom rahmatullah alayhim seen mazhab li nga xam ne moom ñoom julli naafile yi guddeeg bëccëg li ci gën pour ñoom mooy ñu def ko di ñeent ñeent ñeent mooy li gën même bu dee ne al imaam Abu Yusuf rahmatullahi alayhi ak ki nga xamante ne mooy Muhammad ibn al-Hasan ash yi ànduñu ak imaam Abu Hanifa ci loolu ñoom dañoo jàpp ne guddi gi def ko ñaar ñaar moo gën comme waa jumhurul ulama min al-malikiyyati wash-shafi'iyyati wal-hanabila waaye bu dee bëccëg nag ñeent ñeent. voilà léegi ñoom euh, bokk na ci lenn ci xanafiye yi ñu doon tegtaloo ñu ne mafhum bi. waaw kaana yanaamu mooy bokk yonent bi saa salaam daa nekkoon koo xamante ne nee na julli guddi ñaar ñaar la kon loolu dañ ciy dégg ne kon julli bëccëg du nekk ñaar ñaar mooy mafhum bi mais lool mafhumul adad la te loolu dëgërul voilà loolu <laughs> mooy la nga ciy dégg ci wàllu parce que deux la wax kon nag xam naa ci bëccëg bi kon euh, euh, contraire bi te waxoon nañ la am na. wan nahaar waaye lu yokk boobu waxoon nañ la lay sa bi dëgër waaye euh, bo ñoom am nañ leneen lu ñu luy dëgëral seen loolu même bu dee ne waa jumhur waxuñ lool mooy julli ñeent bëccëg yi comme niñ la waxoon euh, que ne day julli ñeenti rakka la qabla dhuhri euh, ak yeneen riwaay yi nga xam dañ ne tamit ginnaaw gi ñeent yooyu ak yu mel noonu léegi ne mooy dañu bëggoon wax mooy tegtaloo ci hadis boobu bu Ibnu Umar bi salaatul layli masna masna kene lool dañ ciy dégg te gannaaw na kon bu bëccëg bi kon du masna masna léegi kon <laughs> léegi kon ñeent ñeent ci teg <laughs> loolu <laughs> istidlaal la boo xam ne bu xaw yéeme la waaw léegi kon buñ seetloo kon euh, loolu euh, insha allahu taala liñ doon wax sànq mooy hadis euh, bii nii day wax ba léegi comme hadis bi ñu génnoon ci ñaata yeneen saa salaam li nga xam ne moom loolu la taamuloon boppam mooy onze rakka loolu ci kaw ñu ne mooy lépp lu mu doon def ndax treize yi sax na. Euh, euh, euh, ci keneen ku dul Sayyidatu Aisha moom ci boppam wax na treize waaye Mawlaana Ibn Abbaas wax na treize mais treize Sayyidatu Aisha leeral na ko ne deux da cee dugaloon deux fajar rakkaateel fajar loolu lu ama am solo la ah kon leeru loolu taxawoon nañ ci kon fii lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy day wane ñaata rakka la ko yonent bay saasaam li nga xam ne moom la ñu borom bi royloo moom li nga xam ne loolu la doon def mooy daal li nga xam ne loolu mooy en dehors de Ramadan ak lu dul Ramadan yeneen saa mooy daa nekkoon koo xam ne mooy stabilité ci jaamu yàlla bi nga xamante ne nii te saa su ne noon mu stable noon noonu la ci wàllu côté rakka yi noonu la yéege tierce lu raw tierce bu ne di gën a fii ci géeju boroomam tabaaraka wa taala borom bi di ko yenk wal ay mbir yoo xam ne ay facettes yu bees ci boppam euh, waaye teewul woon lii moom la saxoo woon muy onze rakk ci li gina bari li nga xam ne noonu la daan def jamaan bu dee dañoo jàppe loolu ci boole riwaaya yooyu kon loolu lu ama am solo la kon ñu xam ne ku léegi nag boo ñëwee ba ne man léegi damay def yonent ba ne saa saam doon def est-ce yow mais fexeel nag ci guddaay beeg yooyu yëpp nga bàyyi ci xel wallahu taala alam léegi côté hadis bi ginnaaw loolu mu am beneen côté bi nga xamante ne moom la ne man samay bët da doon nelaw waaw Sayyidatu Aisha léeg-léeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam day nelaw laata muy witar mu ne ko ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow tanaamu qabla an tuuti waaye sallallahu alayhi wasallam da nelaw laata ngay witar xam nga mu ne suñu raasal da ko doon def du nee dama dama doon yonent sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg mais loolu loolu doon ko doon tout le temps parce que nee na léeg-léeg man dama doon yonent sallallahu alayhi wasallam day julli wa ana mu'tarida ma daal di tëdd <laughs> ci kanamam bu waree euh, sujjóot daal di may puus ah, kobos ma ma puus mu sujjóot bu ñëwee ba war a mu daal di may yee. ngir mu jóg daal di witar tamit bañ doon wax naan bunt bi doon wax ne booy mooy yeewaate ak la ca imaamul Qurtubi doon wax ki nga xam ne day nelaw mu dee yow naafila la yonn saa sallam doon yee Sayyidatu Aisha muy witar ngir mu def ko lan ngay wax ci farata léegi loolu kon mooy wan ne kon du tout temps la doon def loolu mais léeg-léeg mu defoon ko mooy di nelaw ba pare te witaragul yonent bi alayhi salaatu salaam eh, eh, moo ta loolu moom la doon def ndax yonent saa salaam waxoon na la ne eh, min kul fi min kulli layli qad awtara rasulillah ci guddi gi yëpp yonent bay saa witar na ci witar na njaal deenu mi witar na digg bi witar na fin bi ta la mu jëwoon wa wa wa wantaha witruhu euh, euh, ila sahar mooy ci njël mooy ca mujjanteelu guddi gi mais mooy kon mooy jamono yi muy wax mooy jamono yi nga xam ne day nelaw waare war a julliwaat après léegi nag mu a ma ko mais yeneen saa yoo da ngay nelaw ta witara boobu mu ne mat ya Aisha yow Aisha tanaamu day nelaw li nga xam ne mooy aynaya samay nelaw ñama ñaari bët moom dañuy nelaw inna aynaya tanaamaan waaw sama ñaari bët dëgg-dëgg nañuy nelaw waaye nag sama xol du nelaw allahu akbar ñëwi na tamit inna ayni tanaam ci riwaay imaamu yi mi nga xam ne nee nañ la soloo na ko mu ngi noonee lool nag amul benn euh, féewuloo bu ci am Abdullah bët mën nañ ne benn rek mën nañ ne ñaar leen la kon nag mu ngi noonee ah xam nga nelaw ah, ah, ah mooy eh, xolu yonent bay saa saa manu la nelaw non <laughs> mooy saaxibul qalbul mutayaqqiz waaw bi nga xam ne day yeewu éveillé waaw moom xolam day éveillé parce que boroomam ci boroomam la jokk te ku jokk sa xol ci sa boroom yow sa xol du nelaw waaw boroom xol yu dee yi nag walla borom xol ñi nga xam ne ñoom ñooy nelaw ñoom ñooy ñi nga xam ne jokkuwuñ ci seen boroom waaw loolu seen xol dina nelaw waaw na nalaw bo ba ba yoon waaye xol yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu xalaatuñu lool di ko xel di ko dal moom alayhi salaatu wa salaam mu xamal ñu mu'jiza bi nga xamante ne moom la ko borom bi defal mooy li nga xam ne mooy xolam moom alayhi salaatu wa salaam du nelaw voilà moom du nelaw day jokkoo boromam moo taxoon Seydina Omar radiyallahu anhu saxaaba yi xam buñ xamoon loolu moo tax keroog bi ñu biddantee ci tukki boobu sa loolu mooy mooy mooy mooy euh, wax ji nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax ne mais nan la yeneen saa saa ne xolam du nelaw ba pare te pourtant moom biddanti na ànd ak saxaaba yi jóge ci tukki ñu nekk ci yoon tukki ba après ñu biddanti voilà ba ni nga xamante ni julli fajar bi daal leen raw euh, bam ne nañ nañ toxu ci fii nii ci bërëb bii nii euh, da ci xur woowu loolu nan la nan la mën a xewee alors que loolu dañ naan la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah indi nañ ci ay tontu ne li nga xam ne mooy bët Euh, mooy est-ce que euh, li nga xam ne mooy jant bi génn wala fajar gi xar naam xarul loolu du xol bi moo koy yëg loolu ko feeru bët la ak sance yi nga xam ne moom la la borom bi defal comme ay yi nga yëge ko waaye loolu du affaire xol xol bi dafa jokk ci boroomam tabaaraka wa taala mais nekkul loo xamante ne nii mooy moom day yëg ay affaire wala euh, cham chams bi jant bi walla fajar gi xarnaam naam xarul voilà. léegi nag loolu la kanta xol bi nag lépp loo xamante ni ci wàllu yàlla la mooy ci la branché wu moo tax Seydina Omar xam bu ñu xam loolu moo taxoon keroog bi ñu diggante Seydina Abu Bakar benn biir Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu dafa yeewu bon ñoom weg gi mu wegoon yonent way sa sa ñoom saxaaba yi waaw bëgguñu ko yee ah ñu toog Seydina Omar tamit bi mu yeewoo gis xaal bi noonu yonent saa salaam nelaw am nañu jot a yeewu mais kenn yeewu ko ah Seydina Omar xam ne yonent way sa sam de façon xol bi nelawul voilà léegi te mu ngi branché wu amaana saxaaba yi dañu doon ne amaana est ce que nekkul wax yu nekkul di ko dikkal ñu koy dog léegi moo taxoon ñoom ci seeni teggin mu toog noonu Seydina Omar lu mu xam loolu la fa axada Omar yukabbir Seydina Omar xam na <laughs> muy tar di ay allahu akbar ba yonent bari saa saam daal di yeewu voilà ndax xam na ne loolu moo lëkkaloo xolam yonent bari saa saam ndax ci màggal boroom bi ak tamit di contempler boromam tabaaraka wa taala ci la nekkoon moom alayhi salaatu wa te loolu. du jagleem moom kese mais yonent yi alayhimu salaatu wa ni nga xam ne al imaam al Bayhaqi rahimahullah la ko solowee eh, ci hadis eh, hadis sayna Anas ibn Malik mu ne yonent sallallahu alayhi wa ne yi alayhimu salaatu wa na ko noonu la waaw hmm? kene ñoom seen bët yi day waaye seen xol yi du nelaw Allahu akbar Allahu akbar hmm? kon moo ngi ah? am nag li gën a dëgër li ñu doon wax li ñu waxoon sànq ci keroog li taxoon ne wala googu daloon leen eh, ba yeneen saa sam bañ biddanti eh, am na yeneen uh, tontu yu ci am gisoon nañ ko ci siira bi ci yaatal ñenn ñi ne non parce que loolu boroom bi da ko uh, loolu moo doon aad mooy loolu mooy aadam mooy bët yi xol bu du nelaw waaye bis boobu suñu borom moo ko génne ci aadaam dugal ko suñu aada ngir lan ngir mu yoonal mu ñu jàngal ñu loo xam ne mooy bu biddanti xewee lan ngeen di def voilà am ñu ne loolu law eh, hmm? am ñu ne doo booy xel mi xol bi day nelaw du nelaw waaye bët yee nelaw loolu mooy li ëpp ci ay xaalam moom yonent bay saa saam ci ay état am léeg-léeg nag eh, eh, mu dal ko li nga xam ne moo ñuy dal waaye loolu noonu insha allahu taala mooy loolu gënu la dëgër xol bi mooy loolu du affaire li ci biti lay lay lay lay idrak xol bi boroomam la jokkoo léegi nag li nga xamante ne kanta li nga xam ne mooy euh, fajar bu xarak yooyu loolu sens yi ñoo koy yëg voilà loolu la te tamit yonent bi salaam euh, en plus borom bi daa defoon loolu dal ko ngir tamit ngir mu defal ñu sunna li nga xamante ne mooy képp koo xam ne loolu dal na la nga waxtu wa uh, waxtu wi romb bam jeex nan nga koy defe ak nan nga ciy taxawoo mu nan nga koy defe moom alayhi salatu wassalaam kon loolu lu am am solo la moo tax mu ne tanaamu ay inna aynaya tanaamaan ah, aynaya tanaamaan wala yanaamu qalbi wallahu taala alam te hadith yi bala ñu romb eh, naroon naa ko fàtte mooy eh, kaana yusalli arba'an waaw fala tasalu na husnihinna wa tuulihinna thumma yusalli arba'an ñeent la wax te ñeent yooyu li gën a dëgër mooy da ko doon boole te loolu nag mooy tegtalu xanafiya yi al imam Abu Hanifa surtout moom rahmatullah alayhi kene julli guddi ñeent la bëccëg gi waxoon nañ la fi mu ko tegoon waaye ñeent yi kene voilà mu ngi nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidatu Aisha nee na ñeent la doon julli après julli waat ñeent après witar ak ñett quant à côté bi est-ce que witar benn rek mën naa nekk tamit bu ma lee damaa witar ba pare nelaw yeew bëgg julliwaat naqdul witri lool lépp gisoon nañu ko ci abwaabul witri li jëmoon ci lool moo tax duñ ci taxawaat lii lay la ci xanafiya yi yuy wane ne julli guddi euh, voilà mooy mu ngi nii li ci gën mooy di ko def ñeent ndax yonent bi alayhi salaatu salaam a Aisha ne mu ngi nii ba pare na ne euh, euh, loolu la def voilà kaana yusalli wa summa yusalli arba'an da doon julli li nga xam ne mooy ñetti rakk ñeenti rakk voilà yoo xamante ne doo laaj bu ma laaj sax waaye doo laaj sax ni ñu rafete woon allahu loolu dañ ci xamee ne ginnaaw kon loolu layu xanafiya yi la de ñu xam ne kon ñoom seen wax du loo xam ne dañ naan tewul fenn loolu lépp comme liñ la waxoon ne la ak salaatul layli masna masna ah, dëgg saa sam def na yëpp wala def na ñeent boole ñeent def na ñaar ñaar te lu bari ñaar ñaar nag loolu daa mel ni mu ëpp comme li waa jumhur di wax loolu daal mooy fil amri saa comme niñ ko waxoon mbir mi daal am nag yaatu ku def ñeent baax na ko def ñaar ñaar baax na yaa ngi ci sunna kilal ah, amrayni sunna wallahu taala alam léegi li sayyidatu def leneen lañ ciy jànge dañ ciy jànge ne mooy euh, taalibe bi bu gisee ci sëriñ bi loo xam ne xaw na koo yéem man na koo laaj waaw mu bañ ko nag di ko dugg wala laajum dii ngat waaye daa laaj ngir xam ak tamit jaaxle ah yeneen saa salam ah da ngay nelaw laata ngay witar ah ah léegi tamit sëriñ bi nga tontu ko tontu boo xam ne di ko tontu waaw mu ne ko waaw tanaamu yaa Aisha waaw loolu it booy wax ak taalibe bi léeg-léeg tudd turam da baax ngir mu gën a euh, xëcc euh, euh, concentration mu bàyyi xel ci li koy tontu voilà te ne e, e, e, inna ay naayi ya tanaamaan wala yanaamu qalbi yëgal ne kat sama ñaari bët yi ñoom gët yi sama ñaari gët yi ñoom ñooy nelaw waaye sama xol nekkul loo xam ne luy nelaw la wallahu taala alam al imam al hafiz an rahimahullahu ta'ala ginnaaw gi nag mu ëndil ñu beneen xadis boo xam ne ba léegi mu ngi koy jële ci ki mu jële xadis bi ñu jóge muy sayyidatuna Aisha radiyallahu anha de xadis mille cent soixante-treize Allahu akbar <laughs> eh, Allah tuuru Allah <laughs> Allah eh, ma sha Allah sayyidatuna Aisha bint Siddiq radiyallahu anha mu ne wa anha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa nañ ko sànq hmm? lañ boole voilà ne wa anha mu ngi jële ci ñoom nañu kii mais baax na mu ne kon mu ne anna kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaana nekkoon na yanaamu awwalal layl waaw li nga xamante ne noonu la doon def da doon nelaw njaal beenu guddi gi waaw wa yaqumu aaxira mu daldi jóg jeexitalu guddi gi fa yusalli mu daal julli nga day toog le ma ne ko yaa waa yonent bi alayhi salaatu <laughs> samay bët yi de ñooy nelaw waaye sama xol nelawul Allahu akbar hadis bi mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al Muslim Abul Husayni ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne noono bi al Ahmad ibn Muhammad seen solo woon ko na ko Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak ki nga xam ne mooy Ibn Maaja mooy e, rawaahu ñoom ñëpp ko solo voilà kanta al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala benn bërëb kese la ko indi hmm? muy baabu tahajjudi bil layli baabu man naama awwala al-layli wa ahyaa aaxira mu ne haddathanaa Abul Waliid mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Abul Waliid di Hishaam ibn Abdil Malik al-Baahili mawlaahum Abul Waliid at-Tayaalisi al-Basri rahimahullah gane addina la 133 génn addina la 227 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Shu'batu mu ne ngi nettali mooy Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullah amirul mu'minin wa euh, gane addina at entre 82 ba 87 génn addina la 160 rahmatullah alayhi mu ne wa haddathani Sulayman mu ne imaam mus imaamul Buxaari mu ne jëlee naa ko ci keneen mu ne te nettali na man dong nag Souleymane di Souleymane ibn Harb al-Waashihi ah, muy Souleymane ibn Harb ibn Bajil al-Azdi al-Waashihi Abu Ayyub al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Azdi Makki la woon Waahishi Basri ginnaaw gi qaadi la woon rahmatullahi alayhi génn àddina la 224 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Shu'ba kon nga gis ñoom ñaar yi Abul Walid ak Sulaymaan ñoom ñépp ñu jël ko ci Shu'ba mu ngi gis sànq amirul mu'minin rahmatullahi alayhi an abi Ishaq mu jël Abu Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd maamu ñoom Israa'il ak ñoom Yunus rahmatullah Israa'il ak ak ak ak ak Isa ibn Yunus rahmatullahi ala al-jami' muy Amr ibn Abdillah ibn Ubayd Abu Ishaq as-Sabi'i al-Kufi gane àddina la 29 génn àddina la 129 rahmatullahi alayhi anil Aswad mu jël ko ci al-Aswad al-Aswad ibn Yazid ibn Qays ibn Alqama ibn Salaman ibn Kuhayl ibn Nakha' an-Nakha'i Abu Amr ñi ne Abu Abdirrahman al-Aswad ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah muxadram fekk na jamono Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye jotu koo gis génn àddina la 74 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi annahu qaala mu ne nee na sa'altu Aïshata damaa laaj Aïshata binti Abi Bakr as-Siddiq am ibn muy ibn Abi Quhaafa ummi Abdillah al-Makkiya at-Taymiyya al-Qurashiyya radiyallahu anha al-Madaniyya génn àddina la 57 nekkoon ci ëpp xam-xam ci soxna Yonent bi jigéen ñi salawatullahi alayhi moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne sa'altu itam gis la jóge bale Abu Salama moo laaj bi al aswad beneen taalibe mu ne sa'altu Aisha radiyallahu anha kayfa salatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil layl comme le kële Abu Salama <laughs> nee damaa laaj yonent sayyidatu Aisha mais naka la yonent saa saam doon jullee li nga xam ne mooy guddi it mu ne kaana sayyidatu Aisha tontu mu ne nekkoon na yanaamu awwalahu doon nelaw njàlbeen bi wa mu tey jóg axira di jóg li nga xamante ne mooy jeexital bi fa yusalli mu julli kaddu yi la imaamu Nawawi daal di indi léegi nag suuf koroom dafa jàll summa yi ila firaashi bu bu jógee julli a pare mu daal di dellu li nga xamante ne mooy lalam fa ida azdana al muazzinu bu dee noddukat bi daal dinay noddu nag wasaba mu daal di jóg fa ida kaana bu dee nekk na bi xaaja ixtasal bu dee amoon na aajo boo xam ne bu mu joteeg soxnaam lu mu nga wax gis nga wax teggin jura wax ju rafet bu dee am na aajo joo xam ne boo amoon ak soxnaam la ba daal di koy euh, def moom après ixtasal mu daal di sangu wa illaa bu dul loolu rek tawadda da doon jàpp wa xaraja daal di génn nii la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala daal di indi foofee ah hmm, loolu lu am solo la léegi al imaam kanta al imaam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhi al imaamu al imaamu Muslim kanta moom moom benn da ko indi même kii rek moom ni muy def boole ñaari hadith yi ñaari version la ci indi moom al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhi hmm, voilà mooy kitaabu mawa masaajid wa mawaadi'u salaa baabu salaatil layl ah loolu fu tamit la ko indi non da ko indi hadith 745 ak buntu bi mais ñaari kii bu njëkk bi 739 mu ne wa mu ne te nettal nañu suñu sëriñ bi Ahmad ibn Yunus di Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi Abu Abdillah al-Yarbu'i al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina la deux cent vingt rahmatullah alayhi moom la imaamu Ahmad ne woon kii mooy shaykhul islam qaala mu ne haddathana nettali nañu rahmatullah alayhi ma Zuhayrun di Zuhayr ibn Muawiya ibn Hudayj ibn Rahil ibn Zuhayr ibn Khaythama al-Ju'fi Abu Khaythama al-Kufi génn àddina li nga xam ne mooy cent soixante-treize rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Ishaq ñëw na mooy as-Sabi'i Amr ibn Abdillah ibn Ubayd gis nañ ko sax ha mu ne taxawal man di la beneen càllale wa haddathana te nettali nañ Yahya ibn Yahya moom nañ gisoon mu Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman rayhanatu Nisabur génn àddina la 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana mu ne xabaare nañ Abu Khaythama bul faat foofu moom Zuhayr c'est la même personne bi la Zuhayr mooy Abu Khaythama <laughs> fële Ahmad ibn Yunus dana haddathana Zuhayr Yahya ibn Yahya ne akhbarana Abu Khaytham boo fi foogee ne beneen personne la c'est la même personne la ko kii woowi ke woowi ko turam muy al-Ju'fi al-Kufi <laughs> Abu Khaytham saway euh, al al al al-Kufi saway rahmatullahi alayhi hmm? an Abi Ishaq kon gis nga mu delluwaat Abu Ishaq as-Sabi'i Amr ibn Abdillah ibn Ubayd ah, rahmatullahi alayhi qala sa'altu al-Aswad ibn Yazid mu ne dama laaj al-Aswad ibn Yazid amma haddathathu Aisha bi dane man Abu Ishaq ma laaj al-Aswad ne ko waa lan la lay eh, Abu eh, sayyidatu Aisha nettali an salati rasulillahi ci julli Yonent bi alayhi salaam qaalat kaana sayyidatu Aisha mu ne ko nee na lii la ma wax man al-Aswad kaana mu ne nekkoon na moom alayhi salatu wassalam yanaamu awwala al-layli wa yuhyi aakhirahu danoon nelaw njaal biinu guddi gi daal di dundal li nga xamante ne mooy dundal ci lan ci ay ibadat <laughs> ay julleegi azkaaraki astaghfirullah dellu ci boromam wa yuhyi te muy dundal axirahu jeexital ba summa ginnaaw gi ila in kaanat lahu xaaja ilayya ila ahlihi qada xaajatahu summa yanaam bu dee ne am na soxla muy soxlaay joteeg soxnaam eh, ci eh, ginnaaw gi après mu daal di eh, joteeg moom après summa yanaamu ginnaaw gi mu daal di nelaw fa ida kaana inda nida'i bu nekkee fa noddugal awal bu njëkk bi qaalat mu ne wasaba mu daal di jóg wala wallahi ma qaalat mu ne waxul qaama waxul ar naa ci yàlla waxul jóg ne dane day jóg day jóg fa afaada alayhi alma bu dee jote naak soxnaam sangu wala wallahi ma qaalat ihtasal waxul ne ar naa ci yàlla wa ana a'lamu ma turid <laughs> waaw mu ne taman xam naa li nga bëgg wa in lam yakun junuban tawadda bu nekkee ne moom nag nekkul junub mooy nekkul dafa jote woon ak soxnaam ah, mu nekk koo xamante ne nii mooy day jàpp wudu ar-rajuli li salaati thumma salla rak'atayni fii nag la leerale que ne du ñëw rek daal yi dem ci eh, kii mooy day julli ñaari rakkaay fajar yi loolu lay wax ne après ginnaaw gi summa salla mu julli rak'atayni ñaari rakk kon loolu lu leer la lu luy wane loolu xam nga riwaa imaamul Buxaari bi tam nga foog ne ana ñaari rakk yi fajar yi parce que kat fee na ne rek euh, euh, fa idaa azana al mu'azzinu wasaba waaw fa idaa kaana bi haaja ightasala wa illaa tawadda wa xaraj waaw avant wa xaraj boobu doon julli ñaari rakkay fajar yi nga xam ne ci biir kër gi la ko doon julli néeg bi ci soxnaam fi mu ne door a génn voilà loolu euh, lii eh, imam liu sayyidina imam muslim bi daal dina koy leeral kon fii yëpp boo seetloo kon ginnaaw taxriij bi nii walillahi alhamdu wal minna euh, moom li nga xam ne mooy lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi ginnaaw njàngat bu njëkk bi mooy ba léegi fii day wane ne hmm, yonent bi alai saatu salaam li nga xam ne moom la mujj woon di def kaana yanaamu awwalal layl sinon dañu la koy wax di la ko référer waat sayyidatu Aisha du boppam nee na min aw min kulli rasulullah waaw ci guddi gi yëpp waaw guddi gi yëpp yonent bi alayhi salaatu salaam witar na ci voilà waaw min awwalil layli wa min awsatihi wa min aaxirihi wa intahaa witruhu ila sahar lii mu nag hadith yi mu indi mooy fi mu jeexe waaw witar na njaal biin bi witar di ci digg bi witar na jeexi tay ba léegi nag mu mujjee ay witaram ca jël lool nag lool la ñuy wax ni kaana nekkoon na nga xam ne loolu yadullu ala dawaam wal istimrar ci li gën a dëgër ba mu des bu dee ne day wane ne da mbir mi da cee saxoon wéy ci ba mu des xarina loo xam ne day ñëw ne fii kaana wanewul ne loolu la parce que bu ne man maa doon parfum Sayyidatu Aisha même yonent bi alayhi salaam euh, euh, ci xellam mooy bu nekkee bu bu duggagul laata muy dugg ci ci sacralisation bi ci aj gi te xam nañ ne benn yoon laaj mu ne kaana loolu dañuy xam lool xarina bee ñëw. waaw mooy lëkkaale bi wane ne ah kaana fii tegtaluwul nañ ko xame woon sinon bu dul loolu rek kaana ala dawaami wal istimrar loolu mooy li gën a dëgër voilà kaana yanaabu léegi am nañ xarina feneen fuy wane ne mooy doon na witar ci njàlbéen bi doon na witar ci euh, digg bi doon na witar fin bi léegi léegi lii kaana yi mooy finalement loolu la yanaamu awwalal layl yonent bi saa salaam daa mujjoon moo tax comme niñ la ko waxoon Seydina Omar ba mu ko waxee mu ne ko yow man man damay nelaw ba pare door a yeew door a witaan mu ne ko ah yow Euh, euh, li may def ngay def jël nga li nga xam ne moom daa laaj kàttan voilà mooy loolu la mujj di def moom yonent bi saa saam moo mu ne kaana yanaamu awwalal layl yonent bi saa saam dafa newoon koo xam ne da doon nelaw njaal beenu guddi gi waaye nag wa yaqumu mu julli jeexal jeexital ba loolu moo tax kaanu qalilan minal layli maa yahjaun bu ko déggee mu ko kenn ñoom doonu ñoon nelaw lu bari ci guddi gi waaw parce que kii kii leeral loolu moo yonent bi saa saam te mooy sangu ñépp muhsinuuna yooyu mooy seen sang doonu loon jël nelaw tuuti waaw loolu mooy njaal benn ba yaa ayyuhal muzzammil qumil layla illaa qaliila loolu njaal benn bi la woon mais mujj gi defat loolu yow yow mi nga xam ne yaa sàngu jógal guddi gi te loolu Makka la woon qumil layla illaa qaliila ba mu des lu néew waaw nisfahu xaaj bi aw inqus minhu wala nga wàññiwaat ci qaliila tuuti aw sid alayhi wala nga yokk ci wa rattilil qur'aana tartiila moom la Sayyidatu suñu borom daa wàcce lool après téye loolu la saar ba après mu wàcce fin ba nag taxfiif am nekkatul woon farata ci kenn voilà mooy inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifa min alladhina ma'a wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fi al-ardi yabtaghuna min fadlillah wa axaruna yuqaatiluuna fi sabiilillahi faqra'uu maa tayassara minhu wa aqiimuu salaata wa aatuu zakaata wa aqridu llaha qardan hasanan wa maa tuqaddimuu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda llahi huwa xayran wa a'zama ajran wastaghfirullaha inna llaha gafuurun rahiim mooy dernier laaya ba ci suuratul Muzzammil léegi mu indi loolu mais loolu noonu mooy c'est après waaw te foofu la ñëw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam euh, doonul woon julli guddi gi lépp lépp ci guddi gi lool c'était njàlbéen ba après loolu da koo ba lii la mujj moo tax Sayyidatu Aisha ne kaana yanaamu awwalan layl te dinañ ko gis ci biir xadiis yi nga xam ne ñooy ñëw insha allahu taala te romb nañ ko rombati ko. kon mu ngi noone kon hadis bi loolu la day wane li nga xam ne mooy eh, te loolu waxoon nañ la nag loolu mooy ci xaq ki nga xam ne xam ne day yeewu duñ dañ du ko wax ki nga xam ne moom xa am na yaakaar ne bu nelawee dina yeewu te loolu tegu ko rek ci njortu naa waaw ci expérience bu moom ak tamit li nga xam ne jëli matuwaayam ngir di yeewu laata fajar ngir mu mën a witar ngir mu mën a julli foofee léegi kooku ci xaqam li jëm si moom mooy mu xaar ba boobee. kantaan ki nga xam ne loolu wóoru ragal na ne ah kooku walla boog buy jóg mooy fajar day jóg heure fajar fekk mu xar kooku na wisar door tëddi lii nag mooy sangu mindiif yi comme li wax Seydina Omar def nga yow de sama jëf ngay jëf kaana yanaamu awwala lay ñaal beenu ngax mu am istiraaxa amuk dal ci bëccëg gi coono gi mu amoon yépp mu wàcc daal di dallu bu baax après nag daal di jóg ngir mën a jóg nag te loolu mooy tahajjud tahajjud mooy jóg di jaamu yàlla gannaaw ba nga nelawee <laughs> waaw mais bu dee da ngaa wer ak waaw yow daal da ngaa toog ba nga yeewoo ca huit heures du matin xaw ma sept heures du matin ba deux heures du matin nii nelaw après nga ne ah c'est bon léegi naa continuer julli kenn waxu la li nga def baaxul de waaw naa naa la kenn waxu la li nga def baaxul mais loolu du tahajjud ah tahajjud li gën a dëgër mooy ne da jóg ci nelaw mooy dangay nelaw dagg nelaw yi jóg waaw daal di naafila ji voilà loolu <laughs> mooy tahajjud bi voilà <laughs> wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda taxawoon nañ ci ci njaal beenu buntu bi yo imam indi woon kon mu ngi noonu wallahu taala aalam